kon ci jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci saar bi nga xam ne mooy zaariyaat ñu ngi woon ci laayaat ñaar fukk bi ak juróom ñaar ci lañu yemoon fi suñu boroom tabaaraka wa taala doon wax di nettali li nga xam ne mooy ganu seydinaa ibrahim yoo yele alxaliilu alayhi salaatu wassalaam bi muy wax ne mooy bi malaaka yi ñëwee fa awjasa minhum xiifa mu daal di wax ak ñoom daal di leen dem yoxosu ndànk daal di dem utal leen benn sill woo xamante ne nii daal di koy mis ba mu baax mu daal di leen koy indil boo xam ne nag bu duuf la bi'ijlin samin jël ya ca gën a baax fa qarrabahu ilayhim mu daal di leen koy jegeñal qaala alaa ta'kulun mu ne leen moo yéen xanaa du ngeen lekk fii am na ci ay ay ay ay ay li nga xam ne mooy noonu lañuy terale gan gis nga ñëwul naan leen moo yéen est ce que ma indil leen xiif ngeen a déedéet dafa waxo su ndànk laaju leen sax ndax ma indil leen ndax gan doo ko laaj naan ko ma indil leen a déet mooy la ngay indi yow fexeel indi ko te boo ko indee bu ko teg fu sori naan leen ñëw leen gis nga def leen koo jegeñal wallahi jàngal nañu leen moom Seydina Ibrahim alxaliilu alayhi salaatu wassalaam léegi nag bi nga xam ne lekkuñ nag moom mu daal di ah, mbir mi xaw koo tiital tuuti ñu ne ko bul am dara looy ragal wa basharuhu ñu daal di koy bëggal bi ghulaamin alim ci gone goo xamante ne nii boroom xam-xam lay doon bu mag a mag a mag muy sayyidina isxaaq ibn ibrahim alayhim assalaatu wassalaam bokk ci ndawam yi ak ndaw yàlla yi après bu màggee mu ne fa aqbalat imraatuhu fi sarra fii lañ waroon a continuer tey mu ne fa aqbalat imraatuhu fi sarra mu ne mu daal di dégmal nag bi ñuy wax noonu ah ndaw ndaw euh, soxnaam si daal di koy dégg daal di ñëw nag daal di yuuxu fa fii sarra mooy mu yuuxu ba mu déggee ñu wax loolu le malaaka yi ñëw ne ko moom moom dina am doom tamoon dafa mage woon nekk koo xamante ne daa ne ko waroon naa jege téeméeri at bu dee moom ndaw si bu dee li bu selon li boobu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wax wala mu weesu woon ko mu ne fa sakkat wajhaha mu daldi mbir mi da koo yéem a yéem ba bu muy yuuxu bi mu déggee wax ji tayu ko ndax xabaar bu neexe noonu waaye da koo jële kaw ndax yaakaaru ko woon nan ngay ñëwee bay jege téeméeri at wala nga am ko sax ñu naan la yow di nga am doom tan mooy jigéen goo gële mu daldi yuuxu ci kaw daldi jël loxo yi daldi mel ni ku mbéj dóor ci xar karam gi même boobu mu comme boo déggee loo xam ne def laa yéem wa qaalat ne ajuzun aqim ay way màgget gu mel ni man ba nekk koo xam ne mënatula am doom naka lay amee doom xaalu malaaka yi ne ko kadhaliki ne ko naka nii rek xaala rabbuki la sa boroom wax ya rabbuki sa boroom yow sayyidatu saara la tuddoon mi nga xamante ne nii mooy soxnaay sayyidina isma ibrahim alayhi salaatu wassalaam mu ne ko nag kon nii la sa boroom waxta moom moom waxam mooy innamaa qawluhu idaa araada shay'a innamaa amruhu moom boroom bi ay mbiram nekkul bu bëgg nam ne leen danaan kun na nekk mu nekk kon lii yomb na ko innahu xamal ne yow sa boroom yow mii saara huwal hakiimu mooy ki nga xam ne mooy ki xee ki xereñ ay àtte al aliimu te mooy ki xam lii dañuy wan lan mooy kon nit man naa gis malaaka te ñépp d'accord nañ ne sayyidatu saara nii seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam moom nekkul woon yonent ta moom gis na malaaka yi malaaka yi gis na leen bay wax ak ñoom ñu koy tontu kon loolu tekkiwul ne man gis naa malaaka di wax ak kuy gis ak malaaka di wax ak moom mu lay tontu rek kooku yonent la déedéet kooku du yonent dalil bu mag bu rëy buy wane loolu mooy fii nii sayyidatu Saara mu ngi nii di wax ak ñoom kon ñu ne leen nag bi ñu waxee moom loolu nag Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam nag daal di jël kàddu gi nag ngir nag laaj leen waa léegi yéen ñii moom lan moo leen lan moo nekkoon seeni tànk mu ne leen qaala famaa xatbukum ayyuhal mursaluun mu ne leen qaala moom Seydina Ibrahim alayhi salaam ne leen famaa xatbukum ayyuhal mursaluun moo ana lan moo doon seen mbir lan moo doon seen mission lan moo nekkoon seeni tànk lu waral seenu ñëw fii yónni xaalu ñu ne ko inna ñun de ursilna dañ ñoo yónni ilaa qawmin mujrimiin ci ay nit ñoo xam ne way jom bu ñaa jaamu ñu ay yéeféer lañu dañoo bañ a jaamu seen boroom lam nañ fay def li nursila alayhim xijaaratan min tiin ngir ñu sànni leen ay doj ay xeer yoo xamante ne nii ci ban la mu musawwamatan mu nekk ay xeer yoo xam ne nag yu ñu màndargal la yoo xam ne ku nekk xeer wala war a dal nga faatu moom bu ñu màndargal la du la mooy de te doo jaas tey inda rabbika fu la ñu màndargal la fa sa borom yow seydinaa Ibrahim nii alayhi salaatu wassalaam lil musrifiina ñeel nag ñi nga xam ne ñoo ëppal ci seenu àddina nekk ci àddina bi di noosaka nekk di mooy yàlla kese te nee nañ du ñu ko jaamu mu mu ne nag nii xam nga ñan lay wax mooy waa kër Seydina Luut ñoom la fa la joon jëm ndax Seydina Lut Seydina Ibrahim moom nijaay la ci moom moom moom moom jarbaat la ci Seydina Ibrahim comme niñ koy gisee ci saar yi ci kaw suñu borom di leeral noon ne ba muy génn di jóge Babilon mooy fam newoon côté Irak di dem ki mu àndaloon moo ngi àndaloon di gàddaay moom Seydina Ibrahim ak Lut mi nga xamante ne nii doom doomam doomu mbokkam la woon kon nag moom la doon wax seeni ñooñ ñooñ doon defam ngóor jigéen fa la jëmoon ñoom foofu ngir xaañ leen ay xeer dëppër ñi li nga xam ne mooy dëkk ba ca seen kaw mu ne nag kon musawwamatan xeer yamal yañ leen di sànni ñun malaaka yi ñu màndargal la inda rabbika fa sa boroom lil musrifiina ñeel ñu ëppal ci seen ak dundu fa axrajnaa man kaana fiihaa minal mu'miniin mu ne nag gis nga ñoom nag fañ bañ fa demee lan lañu def ñoom malaaka yi dañoo génne borom bi ne boog man mu nga xam ne maa leen yónni di nettali yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi mbir ya mujje mu ne fa axrajnaa ñu daal di génne man kaana fiihaa minal mu'miniin képp koo xam ne nekkoon nga te gëmoon gëmoon ma gëmoon Seydina Lut alayhi salaatu salaam laata malaaka yi ñëw dama lox Seydina Lut mu génn ak ñoom daal di dem famaa wajadnaa fiihaa ghayra baytin minal muslimiin bañ ko defee ñoom ñu dem way ngëm yàlla yi fekkuñu fa ba malaaka yi di ñëw ngir mbugal leen fiiha ghayra baytin lu dul beneen benn kër minal muslimiin mooy këru jullit ñépp mooy ña fa nekkoon te mu nekk ngir yàlla génn nañu léegi yéeféree kese def sa wa tarakna fiiha bañ ko defee nag mbugal mi ñëw malaaka yi ñëw rajaxe leen wa tarakna fiiha ba ma leen mbugalee daldi dë dëpp suuf si seen kaw taw seen kaw ay xeer wa naa fiiha ma bàyyi leen foofule aayatan ñu nekk màndarga waa kër Seydina Luut yoo yële alhamdulillah aayatan mu nekk mandarga lilladina yaxaafuuna al azab al alim ngir ñi nga xam ne ñooy ñëw ci seen ginnaaw ñu daal di ciy waaroo ñi nga xam ne yaxaafuuna dañuy ragal al azaba dañuy ragal al azaba mbugal al alim bu tar bi nga xam ne bu mel ni bi ma teg nii képp koy doxale doxale bu ngóor jigéen bu la ko sob dina la leer ne boo ci tuubul génn ci sa boroom dina la teg mbugal mu taratar kër Seydina Luut nag da koo bàyyi noonu mu nekk ci téere yi ñu koy jàng ba léegi ak fa ñu newoon boo demee di ko gis ngir mu nekk loo xamante ne nii aaya la mandarga la luy fàttali la nit ñi ci kaw suuf ba àddina bi tukki na ngeen fi def comme nii ngeen seet fan ngeen di mujj yéen mu ne wa fii Muusaa muy joxaat misaalu ñeneen ñoo xam ne dañoo weddi woon yonent ya ma leen yónni woon mu daal di leen mbugal mu ne wa fii Muusa nekk na tamit ci sayyidina Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam moom laaya boo xamante ne mandarga boo xam ne bu ma def la tamit ngir yéefér yi de mu ne id fàttalekul ba nga xam ne arsalnaahu talaa ko yónni woon ilaa firawna ca waaja ñu doon wax firawna muy buurub Égypte bi sultaanin mubin jox ko ay mandarga yu leer yoo xamante ne yuy wan man mi maa ko yónni ay preuve yu leer fatawallaa bi ruknihi firawna moom nan la def au lieu mu daal di daal di gëm génn ci bàkkaar yu mag yi mu ne ak woote gi mu doon woote ne moom moo fii la yàllaay pharaon ba yàllaay égypte yi moom lañu war a jaamu lim def fa tawallaa mu du mooyu daal di wane gannaaw bi rukmihi daal di nag daal di daal doyloo ay ay mbooloowam ay armeem ay alalam waaye fa tawallaa bi rukmihi mu daal di mooyu bi rub ni yi daal doyloo daal li nga xamante ne nii moom jàpp na ne mooy ay ay ay ay ay ay am amam ak li nga xamante ne ci wetam mu daal di dum mooyu ci wetam waqaala mu naan saaxirun aw majnun naan gaa yi mooy di wax dagam yeeg gaa yooyu moo saaxirun kii nii Muusaa mii nekkul lu dul Seydina Muusaa alayhi salaam saaxirun jabarkat la waaye aw majnun mooy walla boog ab dof la mooy saaxirun wa majnun la aw bii mooy wax mooy xam ngeen ne seen moo tax moo doon wax naan inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun loolu la doon wax waa Égypte naan leen moo yéen ngir faire diversion ngir nga xam ne mooy peuple dañ koy def dañuy diaboliser waatee mooy dañuy ñëw jox la benn sobriquet benn tur boo xam ne moom lañ lay woode ngir nag yàq sa der nit ñi daw la ñu naan mooy di def seen campagne yooyu ci tale yeeg rajo yeeg duñu ñu may mooy jullit ñu tudde ko terroriste après nag ba pare nag am seeni yu ay baat yu ñaaw yuñ leen di nga xam ne ku dëgërul kawe la noonu day tax yow dootoo nangootee wane ne jullit nga firaw naa leen ci jiitoon mooy waxoon ne yéen gaa yi yéen yéen waa Égypte bi ñu yónni ci yéen de moom ab dof la moo tax ñoom lool la doon wax mu ne nag suñu waroon ne fa axadnaahu ma jàpp ko wa junuudahu ak soldaaram ya nga xam ne ca la sukk sukkandikoo ba tax du ma gëm jàpp ne am na doole moo fi ëpp doole fa nabadnaahum fil yammi ma sànni leen daal di leen labal fa nga xam ne mooy dex ga wa huwa mulim muy géeju nga xam ne mooy mooy mooy